anhuma wa ardaahuma fi albaabu thalith fi al adab wal fadaa'il wa minhu yu'rafu tatabbu ruxas wa kulli taawilin faraa'id al qasas kon sëriñ bi fii lañ jëloon bi weesu mais jeexaluñ ko woon benn wàll wi lañ jëloon mu ne wa minhu bokk na ci yi nga xamante ne daa bokk ci suu adab yi nga xam ne ñaawi teggin yi nga xam ne day tax ñu daal di lay dàq daal di lay yiir yorafu xamees ne ci tatabbu'u ruxas di topp ruxsa yi comme ni ko leeraloon bii weesu leeraloon nañ na ko diggante lool ak li nga xam ne du ñu tànn loo yonent bi alayhi diggante ñaar yu lu dul la gën a sedd lay jël la gën woyof même bu dul fekkul lool nekk li nga xamante ne ni mooy bàkkaar kon mu ne loolu wa kulli taawilin ak bépp taawil di topp ay taawil rek interprétation yow da ngay gis mbir yi leer aaya bi ci biti lii la wax doxal nga jëfe ko nga nekk fi di xool ay taawil ngir am lu la ko woyofal ba doo kon nga defe ko neneen lu gën a woyof ci yow topp sa bakkan mu ne loolu it bokk na ci yi nga xamante ne day tax ñu dàq la daal di lay yiir faraay sàmmool ak dal qasas bi dem nettali lii nga xam ne moom laa la wattul fii daal di la koy wax man Bamba radiyallahu taala anhu wa arda xam nga saxaaba yi looloo tax bokk na ci li tax ñu raw nit ñi gis nga saxaaba yi radiyallahu gis nga ñun nii ñuy def nii buñ déggee waxu yonent bi saa saam ñu naan ndax farata la am sunna la am wala lii est ce que alxuraan ko wala yonent bi sa xadiis la ñoom melu ñoom noonu ñoom bu ñu déggee lenn yonent bi saa saam wax dañ koy def jàppe ko comme ñoom amul woon ay naan lii sunna la ak farata non dañuy def waaw seetuñ ci woon lool loolu nag la lay wax comme que mooy ne yow instant bii fi nga bëgg mooy dem jege ñooñu ah. ihsaan ga leen yonent bi saa saam tegoon du foog nga bëgg a dem kon nag foog nga jaar ci seen tànk ka leen doon yar bi alayhi salaatu wasalaam nam leen def sëriñ si ñëw seen ginnaaw awul awliyaul kibaar bëgg a yar seen i taalibe ñu àgg foofu ñoom itam mënuñoo def lu dul li yonent bi saa jaare loon saxaabaam yi te ñoom noonu lañ meloon nekkuñ fu woon naan lii ndax sunna la am buur na ñu bàyyi da ngay gis gaa yoo xam ne wallahi dañoo ma sa yaakaar ne julli nawaafil yi ñuy julli ci koor gi taraawiix ñoom dañoo jàppoon ne loolu farata la en tout cas am na benn waay boo xam ne moom man xam naa ko ba dafa jàppoon ne feer bi farata la mais xaw ma man après dama ne kii bu ma xamoon ne loolu la sox duma ko yëgal ne du farata mais bés ba mu xamee ne du farata affaire bi daa mel ni benn benn kaawu la ko def ma leeral ko mais après la seetlu ne waa ji gis nga gëdd ba mu ko joxoon ak yow nga xam ne doonu ko woon tardé nu mënoon di def dina jóge fu sori te da doon dem ba foofu ngir fekke ko waaye ba mu déggee loolu ndax affaire boobu xaw a kasewu ci moom waaw ma ne kii de bu ma bu ma yëgoon ne lii la waaye loolu la yàlla dogal <laughs> voilà voilà moo ñu mel noon en tant que kuy jàngale loolu dalay dalay dalay wan pour ëllëg nga xam ne du lépp ngay wax fu ne waaye comme que ba ñuy wax loolu jubluwuñ ci woon yooyu mais loolu la ko yàlla bëgg woon qadarallah wa ma sha'a fa'al voilà <laughs> nañ wax loolu borom bee dogal lu ko neex lay def waaye dinañu jàngal pour ëllëg insha allahu taala yenn yi nga xam dañ leen a fekk ñuy def yenn yi jàpp ne farata la te yow nga xam ne kii boo ko xamalee ne du farata bu bàyyi ko jarul nga koy xamal bàyyi ko noonu ci biir mu dem continuer di ko di ko ñaax est-ce yal na la borom bi jàppale jàpp jàmbaar voilà vraiment yu mel noonu mooy loolu la waaw di xool ay taawil rek aaya bii la la wax aaya bi wax leen mu leer ci zahir bi feeñ yow ngay seetluy wan noonoo borom xam-xam sàngam sax nee woon na lii nii voilà seetloo xam ne lu gën tout le yaa ngi seetlu dëppook sa mu ne yooyu façon yooyu bokk na ci nga day tax ñu yiir lu dàq la waaw mu ne fa in <coughs> léegi nag sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu di di di continuer mu ne fa in ghadal muridu daara yatba'u li rukhsati shar'i fala yantafi'u mu ne fa in ghada bu deen dafa xëy al muridu ki nam ma dem ci borom bi nam ba àgg am darajatul ihsan bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla ay niti yàlla pire la ñuy ki nam mag bu dee dafa xëy waajooju namm lool ba pare daaran ci jamonoom benn bés rek bu dee ne jamonoom da koo topp da koo dëkke yet baw di topp li ruxsatin di seet rux ruxsa yi li gën a woyof tout le temps muy seet yoo xam day gis lii ma gën waaye lii mën nañ koo def moom muy muy topp loolu le di seet tout le temps noonu waaw mu ne kooku moom li ruxsati shari ruxsaay sharia bi kooku falaa yantafiu du jariñu don du man a jariñoo fii comme nii ni ni mu bëgg fii man da ne dañ naan ko yow seetal yeneen ambition da ngaa euh, tu t'es trompé de destination quoi parce que yow bus bi nga jël bus bi bisu perfection la la ñuy ut ñu ñu foxe lool fexe ñuy jege perfection alors que yow li nga bëgg newul fii wàccal bon gars yi may ko chauffeur euh, vous pouvez vous arrêter à côté comme ça vous le laissez sortir quoi parce que waa ji dafa juum xam naa beneen car bi ci ginnaaw la war a jël ay aywa mu wàcc lool la falaa yan tafo yan tafo waa ji du jariñ mu ngi noonu la <laughs> waaye <laughs> voilà ay mu ngi noonu la léegi nag mu des beneen mbirum sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne minu taatika mubaaxani ami law lam tanwi taatan bihi lil mun'imi awi tawassula ilayha fa mata taxudu fanwi tujza xayran ya fata mu ne minhu yii nag dama am naa bii di ñëw dinaa leen fexe recenser insha allahu taala ndax dina jafe dina yombalal mbir yi xam bee passé dama laa waxoon ne sëriñ bi ci yu biti yi aadaabu biti yi dina ci tudd vingt cinq xam nga loolu day simple nga xam ne vingt cinq la may wax di compte mais bii loolu laa jotul woon a def <laughs> incha allah xam naa bu bu ñu jeexalee bi eh, dinaa ko dinaa ko recenser lépp ba fam jeexe comme ça ma ne la nombre nii la li romb jaaruloon lañ lii lii wëg lii wëg lii wa minhu minhu yi muy wax ah foog naa loolu bokk na yombal te yonente bi alei satu salaam moo ñu ko jàngal moo waxoon saydna abu mu abu mu'ad ibn anhuma keroog bi mu leen yaman ne bashira wala tu'assira yassira bashira wala tunafira yassira wala tu'assira bëggal leen jaam ñi yéen ñaar bu ngeen demee foofu la di leen woo bëggal leen leen bu leen leen dawloo waaye yassiraa yombal leen wala tu'assiraata bu leen jafel diine ji ngeen di woote kon nag képp ku mën a woyofal loo mën a woyofal ci diine yonent bi alei satu salaam l'islam gi tërëyin wii te du ko alterner ah te du ko changer voilà naan damay yombal parce que gars gis naa ne non julli fi ay 22 heures day metti geek waa léegi yombal naa leen ko yow yaa moom heure julli ba koy yombal li dégg leen France yenn association islamique yi di ko wax yaa subhaanallah kan moo moom heure waxtu yi waxtu yu julli yi seen mbir la wala seen mbiru bàyyi la bañ naan ñoom ñoo ëpp yërmande yàlla mais hiver bi nga xam ne yow daanaka dix-huit heures nga julli nga julli gee pare nga ci mooy dix-huit heures ba cinq heures du matin seetlu nga lool six heures laa wax de dix-huit heures cinq heures boo jullee ah, euh, fii Sénégal waxtu wi ci tegu dix-huit heures heures heure boobu la ñuy julli gee France léeg-léeg ci dëkku tempéré yi gis nga julli na gee pare na gis nga guddi gi li ci des ba cinq kër du matin fa lay julliwaat fajar est-ce que loolu waxoon nga ne ah yi day yomb ba ëpp ko quoi kon xaaral ma kii léegi lan moo tax bu été bi ñëwee julli yi jege geew ak fajar beeg yooyu jege yow nga ne léegi da nga leen ko yombal yow yaa moom mbiri ba ko yombal nit ñi wala yàlla yow ngay jaam ci ni moom nga war a wommatu yéen ñëpp lañ ko digal ñëw ne yow am nga prérogative wàññi affaire yi quoi. yaa lallah yaa lallah waliyaadu billah ahaadana allahu min alguruuri amin yal nañu boroom bi musal ci ci kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu mu ne wa minhu bokk mu ne minhu bokk na ci kon liñ doon wax yombal kon bii di ñëw insha allah dinañ recenser affaire yi minhu bokk na ci taatika dikkal di di di dikkal ni ni'am yi nga xam ne ci xéewal yi nga xam ne dafa dagan yi borom bi def te yow ba nga koy dikkal di ci xéewlu ak tamit di ci bànneexu lam tan wi taatan bihi mooy yow yéene woone ah man de naa utiliser naa jëfandikoo xéewalu borom bii bu ko defee ma gin koo mën a jaamu comme le sayyidna Muaz waxoon taxoon mu ne inni ahtasibu qawmati kama ahtasibu nawmati wala radiyallahu anhu damay jàppe sama samay nelaw ni may jàppe moo taxawee di jullil saa borom noonu laay jàppe sama nelaw yi mu fay ma ci tatamit bomb kesee tax ma koy def bokk ci liy tax ñu dàq yiir la ngay dikke di xéewalu yàlla yu dagan yi te yow yow yéene woon def ci yiiw après wala mu jàppale la ci jaamu yàlla gi ngay def ngir kan ngir nit ñi walla noonu déedéet lil mu naa ni ngir jaamu yàlla ja ngay defal aji xéewale ji <laughs> mu ne awit tawassula ilayha tax yéene ci di ko gën a jege moom borom moo taxoon fële man a la woon jege yàlla lool kenn lool lool lool déedéet ku yéene jege yàlla looloo baax mais jege ay xéewal yu yàllay wax naan ku am lii defal kashfu yu mel noonu ay yu mel nii di nga xam lii yooyu tax yow nga faree ne foofu looloo baaxul ndax ak yooyu yëpp duñu yàlla voilà awit tawassula ilayhi wala yow ba ngay lekk xéewal ji xéewal yuy neex yi ak di naan ak naan yu baax yeeg xéewal yi kër yéeg yooyu xalaatoo ci yéene woo ci ngir mu jegeel la sa boroom mu ne fa mataa kon nag saa boo xam ne taxuduhu jël nga xéewal yi yu dagat yi di ko xéewloo fan wi waay waay waay cam si dee ci yéene sa borom ngir di ko mën a topp ngir di mën a nekk ci ay diggalam tey sore tereem boo ko defee tuj sa des na la fay xayran yiw yaa fataa yow cam si wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil